loolu yi dañ koy jële fii si masu ngeen a gise masu ngeen a gise waaye seenu ànd de tam masuñoo gis soo xam nañ naan kii daa yor comme léegi téléphone la yor ñuy waxtaan déet même loolu sax mën naa ne mooy mu yor téléphone mais ña nekk ak moom yow boo ko jotee téléphone kes nga koy ngay wax ak moom wala par ay ay Skype yooyu wala yu mel noonu mais yow masoo jataayu moom yow nga jële ci moom loo xam ne gaaye fa ne bu ñu ku sàggan bu soo jële lool de bari na ñuy neex ñoom te duñ ko fa jële waaw te nag loolu tamit day wone vraiment importance yu yéene quoi hein moo tax nit dina jote ci yéeneem hein darajaay as-sa'imul qa'im hein daraja yi ki nga xam ne mooy woorkat bi ak ki nga xam ne mooy ki nga xamante ne nii jullikatu guddi la waaw nit dina am daraja jooju te dara mayu ko ko lu dul yéene lu dul yéeneem waaw waaye nag yow mënoo toog rek naan waaw kon kay yéene na non buur yàlla xam na as-sadiq min xam na kiy wax dëgg ki nga xam ne moom yéene ji muy wax dëgg la que ni am na yéene yi defoon loolu mooy bu amoon bu amuloon benn ngànt doon na ko def yow nag bu dee ne amoo benn ngànt doo ko def tamit toog naan non naa loolu yow naxoo sa bopp naxoo booru yàlla te sa bopp ngay nax waaw ñoom yu xaadi'una allah wa rasul dañuy jéem a nax buur yàlla ak yonentam alayhi salaam moo tax mbir yi du ay waxaa ah, du ay prétention du ay prétention lépp loo naan bu ma fa newoon def ko ma am naa naa yéene mooy ne yow bés bu yii waroon a tax defoo ko deñee danga koo war a def boo ko deful loolu mooy preuve bi gën a rëy buy wane ne waxoo woon dëgg waaw la nga doon wax waxoo woon dëgg waaw eh, fii mën a gis nga gaay di def lu baax ci seen alal yi ah, yéen di amoon façon naa yéene def ni ñoom wala def lu ko raw bu ma buur yàlla mayoon loolu xam nga nit loolu noonu koo xam ne yéene boobu dëggu ci yow waa ji joxe milliard yow dangay am yoolu ku joxe milliard te ndax sew sa poche sax waxumal sa poche sa poche fifteen cinq francs newu ci waaye buur yàlla bindal la yoolu ku ku saraxe tay un milliard jox ko ñoo xamante ni nii bu ñu ko amuloon dee walla koo xamante ni yow nga gis ñoo xam ne xiif lañu def nga gis gaa yi di leen jox lekk ñu am ñi nga am yéene bu sell que ne man de bu ma amoon liñ am defoon li mu def buur yàlla da lay bindal comme si ñu leen leer mooy lañ ci gaa yi am lañuy am waaw waaw mais nag loolu lan mooy wane ni dëgg buur yàlla moo xam na ko mais biir nit ñi xam na ki ciy dëggoo ko ci duggul biir nit ñi preuve bi gën a leer buy wane ne soit li nga wax dëgg la wala du dëgg mooy bu bu gàllankoor yooyu yëpp dañee buur yàlla léegi yow defal la loo xam ne mën ngi cee dimbaliwaate ñu sonn te defoo ko loolu mooy preuve bi gën a rëy que ne yow la nga doon wax waxoo dëgg ba nga pauvre waaw la nga doon wootewu rek iddi'a'u la anta minal lazina yad'una maa lay ma maa lay lahu maa laysu bihi ah dangaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy wootewu li nga xam ne ñoom pare ñoom ñoom du seen mbir waaw bari nañu ko wax di waaw te dinañ ko gis ci ghazwatu Tabuk bii nii ci bu ñuy gis saar bi <laughs> waajoo jële mufassiruna yi wax rek waaw dinañ ci ñëw bu ñuy gis euh, bu ñuy firi aay yooyu di wax ci ghazwatu Tabuk waaw waaw am na ci nit ñi ñoo xam ne am na gaa ci ñoom ñoo xam ne dañ wax naan bu ñu amee alal waaye waaye dinañu saraxe de waaye ba buur yàlla joxe mbir yi waaw fa aqabahum nifaaqan kay gaa yi dañoo mujj doxawuñ dara dara dina nay ci seen alal te ñoo fi newoon naan bu ñu amee bu ñu amoon moo tax nit yéene yéene yéene dafa am solo loolu mooy wane yéene xoolal ñi rek xoolal Tabuk ni mu mettee ba suñu boroom woowe ko sa'atul usra ah jamono ji nga xamante ne vraiment xare bi nga xam ne dafa xew jamono ju tara tara tara te kenn tuddawu ko sa'atul usra suñu boroom bi nga xam ne moo bind lu lu jafe ak lu yomb xam dëgg dëgg dëgg réalité mbir yi moo ne lii saatul usra la voilà jamono ju metti la waaw am ñu nekk biir Medina toog ca kër ya am yoolu ku génn def loolu lépp waaw te dara taxul ñu am ko lu dul seen yéene gu sell waaye seen yéene gu sell goog li taxoon manula antu manuñu ko exécuter mooy dañoo am ngànt moo am na ci yeneen riwaaya dara xabasa humul Euh, si mooy riwaay imaam muslim bi mooy riwaay imaam imaam muslim soloon affaire bi mais ci xadiis Seydina Jaabir voilà mooy xadiis Seydina Anas bi moo newul muttafaqun bi mais ci xadiis Seydina Jaabir imaam muslim imaam muslim ci riwaay boobu xadiis Seydina Jaabir xabasahumul marad voilà li leen téye mooy euh, afwan mooy imaam Muslim soloon a xadis bu mel nii mais comme xadis Seydina Anas lañ ne woon mais bu Seydina Jaabir bi voilà boobu moom soloon na ko foofu dane xabasahumul mar yonent ma Seydina Jaabir nee na yonent ma lay saa saam dane li leen téye mooy almaradu mooy feebar ndax feebar ci ngànt yi la bokk waaw moo tax waajoo xamante ne nii koor gi ñu génn moom li ko teree woon a woor mooy dafa am ngànt ngàntu feebar dafa amoon ngàntu feebar kooku noonu euh, kooku noonu mook ñi wooru ñoo yem mais mooy ngàntu feebar du woor wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra mooy yow beneen i bés mais day am yeneen i fay yeneen i bés kooku noonu kooku noonu mokk day mel ni ku wooroon ramadan bu fay mokkuy wooroon ramadan ñoo yem parce que kalam moom manaahu an sawmi li ko teree woor mooy al udhru mooy ngànt te mooy al maradu wal maradu min al a'dhar dafa bokk ci ngànt yi waaw waaye damay jeex loolu moom du ngànt damay ragal a jeex yoxi caaxaan yi mooy vraiment ñi dàq foowe diine ji nag mooy femme sénégalaise walla iyaazu billah boo xam ne xamul mooy non seulement moo mooy bu bu bu kiiwul boo bu bu conscientul boo xam ne con moom mooy yeewuwul dara ci wàllu yàlla dara ñoo boo seetloo ko man fooy diine ji presque mooy ñooñu ñoo ko gën a man mais bu koor gi ñëwee façon ngànte gu dinañ ko wot façon ngànte bu moo dàqa caaxaan ñépp ñépp ñépp bu koor gi jege am na ñoo xam ne ñoom léegi ñoom dañ day newatul sax di wuti ngànt dañu duñu woor boo waxee ñuy ree di wéy di dem walla iyaadu billaah man moo tax ñooñu ñooñu ñoom jar na toog di jooy seen kaa wallahi jar na ku leen bëgg tax may waxa yeew bu dee ab bul faale nga ñoom nag ñoom lañuy jàpp na leen bëgg mooy ñi nga xam ne bon ci li leen neex rek lañ leen di topp ñu jàpp na ñoo leen bëgg mais ki leen bëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki leen naan li ngeen nekk jaaduwul yow xam nga ne lii nga nekk kooku leen bëgg waaye kooku leen jàppem noonu hé yow nag moom danga may xas rek yow nag moom foo ma fekk kii waaw mooy bu man la dépasser yow foofu bu ma lay dépasser da lay tàppaas xeex wala ay xuloo yoo xamante ne nii ak yu mel noonu bëgg boo ko bu ko tuddati ndax boo ko tuddatul bu ko defee muy def lu ko neex ku muus nag yow nag loolu doo ci dugg piège boobu bu kiiwee rek dédramatiser ah waaye yow dama lay wax dëgg rek laa lay wax te sa yii yépp taxu du ma nag di la wax dëgg meral dem sa yoon boo meree bu may dajawaat ak yow di la ko waxaat ah loolu la mooy kooku noonu kooku kooku mooy yooyu du ngànt ki nga xamante ne xool Ulbat ibn Zayd radiyallahu anhu gis kooku bokk na ci ñooñu bokk na ci ñooñu nga xamante ne génn ñu Medina waaye kooku ñi dem Tabuk lañu am lépp ci ay xéewal ay ngëneel am na ko te yonent ma lay saar saama ko wax waawow laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum min masir wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min waadin illa wa hum ma'akum fihi ya rasul allah wa kayfa yakununa ma'ana wa hum bil madina qaala xabasahum al-umr Allah bàyyi ngeen biir Medina nit ñoo xamante ne nii doxu ngeen benn distance dépensé wu ngeen dara ci lu ngeen dépensé xotti wu ngeen wenn xur lu dul ñu ngi àndoon ak yéen nan la mën a nekkew ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne si fii ngànt moo leen téye waaw nit ki dina jote ci yéeneem payut ki nga xam ne mooy ki jëf mooy à condition que ngànt gu suñu boroom xam ne ngànt la ci moom ndax buur yàlla alimum bi maa fi sudur bu dee nax nga nit ñi ba gëm loo ne yow lii ngànt la sa boroom moom xam na dëgg-dëgg liy ngànt waaw yow ma tub la sarair mbir yépp dina la wuññi foofu te kanamu ñépp ñu xam ana man huwa al kadhib man huwa ah as-saadiq ba ñu xam kan moo waxuloon dëgg ki waxul dëgg ñu ràññee ki waxuloon dëgg ki waxul woon ki doon wax dëgg kon ngànt moo tax képp ku ne man de bu fi Sëriñ Tuubaa ne woon radiyallahu anhu dinaa ko topp ah dinaa ko defal lii moom dinaa wax dëgg diini ji moom dinaa ci jàpp dinaa ci moy se gox ba nga nekk am koo xamante ne sunna lay doxe waxuma ko sant Mbàkke de loolu waxuma la ko déedéet waxuma la ko sant si waxuma la dere mooy koo xam ne moom lam ne woon ci la ne muy sunna rek la neel sunna rek mu jeex moo xam nag njaay la sant Kulibali la sant euh, euh, nu mu man di sant yow loolu sa yoon newu ci waaw nu mu man di sant am mbayeen la ab sàmbeen la ab saareen la ab jéeju la sa yoon newu ci ku mel noon ne fa nekk ci lim newoon te yow manoo faa dem toog rek li ut xam-xam ba muy tasaare manoo manoo ko doo ko def te pourtant ñu lay gis ci yu wuteeg safaan lool ci yi nga xam ne ci la sëñ bi newoon radiyallahu lu dul folklore kese nga ne ngay ne kooku moom ku ko ñeme nee ko li ngay wax waxoo am bu fi ne woon doonoo woon def tus nga dul def waaw du ko def waaw moo tax gaa yi nekk yii man nag xam naa ma fekkoon jamono yonent ma lay saa saam dara te yow ñépp mooy nit moom kuy wax loolu xool ko rek moom fi mu nekk waaw xool ko fi mu nekk rek jamono ak li muy dund moom nan lay dundee nan la def ak na quoi boo ko gisee mu gën a sori na gin koo gin koo sori mooy xamal ci saa si conclusion bi leer na mooy waa ji minal kadhabin waa ji dafa bokk ci expliquer kat yu mag yi dafa bokk ci expliquer kat yu mag moom ci ñooñ la bokk mu mooy kooku moom conclusion bi leer na waxul dëgg dafa bokk ci ñi nga xam ne ay narkat la na koo fi gi mu naan la sama baay man de sama baay bi muy bu ma ko fekke woon wala tey ji bi ma amee nii waaye ba muy génn àddina boobu gone laa manalu ma woon sama bopp dara léegi nag buur yàlla def na xéewal waaw ay waay bu fekkoon muy dund doon naa ko teral doon naa nekk ci ay kiiwam te yow sa mag nefi sa mag ne nga toog ay at doo ko woo dégg la rek doo ko def boo juree doom wala nga am dara sax doo ko wax ko ko te kat yaa ko gina manawu ko kooku man conclusion bi leer na mooy waxul dëgg la mu doon wax naan bu fi baayam ne woon dara la ko dul def sauf que daa xam ne baayam lu fi ñëwaat rek c'est muy wax lii muy wax moo tax affaire yi c'est simple al mudda'ina ñoom dañoo neex a détecter quoi waaw ay na fi ah affaire bi weesu na c'est pas vrai hein mais six jours Shawwal yi weesu naa mais man xaw ma ko mi bàyyiwuma ci woon xel non nga ne waa léegi ata xoolal Arafat de bokk na ci bés yi nga xam ne tamit yu kii la ma ne non c'est que nag c'est bon war Arafat bon bu c'est yow saay c'est que man woor xaw na maa jafe temps damaa xaw a jafe ko kooku da ngay conclusion léegi que ne waa ji daa bàyyi ba lee weesu rek te baal ba déwén sax mu gën leer dina fexewaat boo ko waxee dina uti ngant ba ba ba si si jouru shawaal yi romb kon nag yooyu yépp ay yu caaxaan la ñii nag li leen may lii kon yonent ma lay saar saam ne ne bi nga xamante ne nii ci yoon ci la jóge fan Tabuk ñëw bay jege madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam seyna anas nee ne kon gis nañ seyna jaabiri solono inna bil madinati nekk na madina aqwaman ay nit ñoo xamante ni nii maa sirtum masiran doxu ngeen benn jeego benn yoon doxu ñu genn dox xottu ñu genn dox di dox wala qatantum wadiya te xotti wu ñu wenn xur illaa kaanu maakum lu dul ñi nga ànd ak qaalu ñu ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li wahum sallallahu alayhi wasallam wahum te ñoom madina ñu ngi madina mu ne waaw wahum bil madina xabasahumul ud li leen tee mooy ngànt ba léegi loolu rek la <coughs> imaamu Muslim bii nag laaf bii laa doon wax ne moom mooy muttafaqun alayhi waaw bii muttafaqun alayhi la ndax bu dee nekk saxaaba yi bokkuñ am nga fee saxaaba yi bokkuñ voilà mooy saxaaba yi bokkuñ saxaaba yi ko nettali imaam Seydina Jaabir ak Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anil jami' léegi nag xoolal xoolal leneen leneen leneen waaw <laughs> yonent ma lay saa wax keroog bi nga xam ne ñëw nañ bay jege Medina bay gis montagne yi nag ah di gis kii yeneen ci wàllu saabsaab kontaan moom la imaam al-Buxaari ba léegi ci bunt bi ñu la waxoon baabun boobu ci kitaabul maghaazi ginnaaw bi mu waxee nuzuulun nabi baabu nuzuulun nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hijr buntu bi mu ci def waxoon naa la ñetti xadis kese la ñetti xadis yooyu gis nañ bi nga xam ne moo ci mujjoon mooy biy wax bu Seyna Anas bi inna bi madinati aqwaama léegi hein mu ne. ci xadis nag bi nekk ci kaw ma bi ko jiitu mooy deuxième position xadis imaam al-Buxaari mu ne xaddatanaa Xaalid ibn Maxlad mu ne nettali na suñu sëriñ moo ñu nettali di Xaalid ibn Maxlad qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Sulaymaan mooy kan Sulaymaan ibn Bilaal miñ la mbokk imaam Maalik boobale Medina lañ ne woon ala saakini afdalu salaatu wasalaam bokkoon ci sëriñu Medina yu gën a màgg jamono imaam Maalik muy seydina Sulaymaan ibn Bilaal mu ne moom hadda qaala Sulaymaan ibn Bilaal mu ne qaala mu ne haddathanii nettali nañu Amru ibn Yahya Amru ibn Yahya moom liñ ko gis gi bari na Amru ibn Yahya huwa al-Maazini Amru ibn Yahya al-Maazini radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an Abbaas ibn Sahl ibn Sa'd mu jële ci al-Abbaas ibn Sahl di doomi Sahl ibn Sa'd ibn Sa'd ibn Sa'd an Abi Humayd mu jële ci Seydina Abu Humayd qaala mooy Abu Humayd as-Saa'idi Abu Humayd as-Saa'idi annahu qaala mu ne aqbalnaa ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jële ci Seydina aqbalnaa mu ne <coughs> euh, dañoo dëgmal moom eh, al abbaas non abu xumayd abu xumayd as-saaidi ah nekkoon mbokk ci sahl ibn sa'd as-saaidi abul abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne dañoo aqbalna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min ghazwati tabuk dañoo dëgmal ñëw ci yonent ba ak yonent ba aleyhi salaatu salaam jóge ghazwatu Tabuk ah hatta idha ashrafna hatta idha ashrafna ala al-madinati qaala hadhihi taabatu wa hadha uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu Allah <laughs> eh, <laughs> eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam xoola lim wax ah maa la ko wax nga naan duma yow yow yow yow soala baa déglul léegi léegi la ah mu yow lu yéeme la <laughs> mu ne moom Seydina Abul Abbas no am de ma Abul Abbas Sa'd aki Abu Humayd as-Sa'idi annahu qaal mu ne aqbalna dañoo dëgmal al-Madina madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam hein bi ñu dëgmalee bi ñu dëgmalee ma nabi min ghazwati Tabuk jóge ghazwatu Tabuk jóge ghazwatu Tabuk mooy xarab Tabuk hatta ida ashrafna ba ni nga xam nag ci la ñuy foo xam ne alal madina mooy dañuy taxaw nag di seen madina waaw daa ku yuqamte ku tuuti ku taxaw rek da ngay gis madina gis dëkk baa ngoog nag madina ngoog Allah madina ngoog léegi <clears throat> Ah. mu ne xam nga xam nga say parce que xadiis bi moo tax may hésiter ba léegi euh, mooy dafa nekk xadiis boo xam ne imaam Buxaari da ko indi ci yeneeni partie ci kit zaka ak tamit al jihaad ah. léegi euh, mais dafa jaar ci yoonu am na beneen bi dafa jaar ci yoonu Seydina Anas voilà wala léegi nañuy def nañ jël nañ jël bii nii après après ñu jël xadiis boobu waaw après ñu jël ko waaw ñu jël ko ba dégg Seydina Anas waaw gis nga ah kii dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw xaar nañ jël xadiisu abu abu abu abu Humayd bi ba pare léegi kon mu ne dañoo bi ñu dëgmalee euh, jóge Tabuk hatta ida ashrafna ala al madina ba nag ñii seeni Medina nag xaala yeneen mi alei satu salaam ne haadihi tooba lii mooy taaba dëkk baa ngi taaba dëkk bu sell baa ngi wa hada mu ne te lii Uhud wan leen ne montagne baa ngi muy ghazwatu montagne Uhud nii gis Uhud mu ne Uhud a ngi jabalun montagne la boo xam ne nag yuhibbuna Uhud mii ngeen gis nii gis nga montagne bi yuhibbuna dañoo soppu wa nuhibbu ñu nit ñu sopp ko allahu akbar hatta al ahjar loolu nag dafa Uhud rek mais du Uhud rek de awi ah yeneen bi alayhi salaatu salaam amul wabar wala madar wala shajar wala dara amul lenn loo xamante ne nii ci mbindeefu borom bi subhaanahu wa taala du xeel yi du garab yi du xattaa pepp suuf yi moo tax suuf yi mu doon dox yemul ak suuf su keneen joo xam ne doxu fi ano bokkul loolu la la ñoom imaamu ku mel ni ñoom imaam Maalik xamoon xam nga imaam Maalik biir Medina doonu fa woon war war war war daaba nuy loolu ma la fas wala gëléem imaam Maalik doon koon war biir Medina parce ndax lan teral dëkk yonent yonent ma lay saasaam niñ denc fii ak moom mi fi newoon di fi dox moom nag jël war waay yéeg ci fas tiim dëkk bi nekk ci kaw loolu du ko def doonu ko woon def loolu moom doonu ko def parce xam na ne fii yonent ma saa saam fii mu nekk yamul ak fu keneen ne fi mu teg tànkam yamul ak fu fu mu tegul tànkam waaw loolu rek bokk na ci li gën a simple luy wane ne c'est simple quoi que ne Medina moo gën réew yi <laughs> waaw Medina ak Makka mais réew yi simple na loolu rek c'est simple la fa yonent ma saa saam dox ak tànkam doxu ko feneen mais yamul ak feneen waaw. en plus fenn fi fa la juddoo feneen fi fa la fa lañ ko denc mais dafa yem ak fe daa yem dafa man a yem ak benn dëkk bu ñu lay tuddal ci kaw suuf moo tax moo ñaari dëkk yi nga xam ne ba mu demee noonu nag dajjaal ci boppam ma mu faa dugg <laughs> dajjaal non dajjaal du fa dugg moo tax xoolal xoolal xam nga loolu mooy problème mu gaa yi xam nga loolu la yonent ma la saa saa wax ci xadiis yu wér yi nga xam ne amaana benn bés dinañ ñëw ci affaire dajjaal yooyu bu ñuy gis. insha bu ñuy gis tarjama saxaaba bi ko solo hein hein moom mooy benn mooy saxaaba sël bi nga xam xam nga xadiis xadiis dañ naan xaddasanaa diw ah gis nañ imaam Buxaari li mu wax sànq xaddasanaa Xaalid ibn Maxlad qaala xaddasanaa Sulaymaanu qaala xaddasanii Amru ibn Yaxya an Abbaas ibn Sahl ibn an Abi Humayd an Abi Humayd kese la wax annahu qaala après mu nettali loolu mooy di di nettali ci mbiru yonent mi alayhi salaatu salaam mooy dañuy dem di nettali diw nettali na ma mu jële ci diw mu jële ci diw ba ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na ah kële nag mooy benn saxaaba bi nga xamante ne nii moom la yonent mi alayhi salaatu salaam ne xaddatanii diw waaw boobu yonent ma ne saa saam xadiis bi yemul ci moom mooy dane diw moo ma nettali allahu akbar diw moom mooy kan diw moom mooy kan insha allah bu ñëwee ci tarjamaan dinañu wax kan moo dinañu xam mooy kan te bu boobaa nag ci lañuy defaale masa masala yi jëm ci masiixu dajjaal ba ci lañuy xame ne képp koo xam ne danaan na masiixu dajjaal mooy tele yeeg benn bëtam boobu xadiis yi wax mooy ñépp benn moom lañuy xool mooy sincèrement ñooñu non vraiment man min ajhalil juha min ajhalin naas bokk nañ ñi gën a sànku ci nit ñi noo ñi gën a ignorant ci nit ñi parce que simple la télé amul Medina yonent wale sa sa waxoon na du dugg dajjaal du Medina du dugg Makka parce que ay malaaka ñoo koy wër hein ndax fu yonent wale saaf saam na doon teg tànkam ak mi nga xam ne mooy nam fa newe newu fa feneen foofu noonu la fa ne newul feneen mooy képp ku la ne dajjaal mooy télé bi mooy ab système la mooy capitalisme mooy lii mooy kooku mais c'est que mais darajaay nekk ndongo sax kooku amu non vraiment sincèrement mooy nekk taalibe kese wallahi kooku amul darajaay nekk taalibe kenn waxuma waxuma taalibe eh, ci tinne ci ay naan euh, ci côté soufisme ngay jooy moo nekk taalibe ngir commencer di dal baa loolu rek amagul daraja jooy ngir jàng xam diineem kooku maamaana tahaara yooyu yépp amagul daraja ji waaw xam nga li muy jàppe rek amagul daraja ji te loolu jullit bu ne war na koo am léegi nag seetal ko waaw vraiment vraiment ku ñiy wax loolu fi fi ñu toll fi noonu mooy ñi nga xam ne amuñu benn niveau ci wàllu xam-xam da zéro mais néant moyen parce que leer Medina amul télé gars yi yéen ñi dem ajja Makka amul tele gars yi yéen ñi dem Medina ala saakini afdalu salaatu saam lan yàlla lañ fa dem ñun ñëpp mais foofu amul télé loolu amul télé te yeneen tool sa sa waxoon nag dajjaal du fa dugg mooy yëf yi mooy yooyu par pour lan pour rek ngir rek dëgëral seen waxu caaxaan ñi wax naan diw mooy Mahdi ngir lool kese tax na ñu indi ne Iblis vraiment zayyana lahum shaytaanu shaytaanit rafetal leen wax yoo xam ne façon yoo xam ne mais kenn du wax mooy comme li ñu waxoon Sénégal rek ah Sénégal ah, lii doo ko fa dégg. hein doo ko fa dégg mais kam nga dégg mu wax ko ci rajo yi mooy comme li ñu waxoon ci wàllu julli yéeg yooyu rek ak ñàkk woor yi bidaay ñàkk julli kañ la xew waaye kenn daa ñemee wax ifi parce que raggalante ginnaaw rek fa nekk mu jaamala fil baatili ci neen kenn ñeme war a wax dëgg waaw kenn am na nag ñu ko xam ne ñoo xam ne dinañ ko wax ibaadu yee koy wax mais ñoom gaa dañ neena teg fële waaw baax na ba ñoom buñ buñ buñ xewlee seen conférence yi bari na yoo xam ne gars yi du ñu dem moo taxit parce que xam ne ni ñoom duñ fa dégg lu leen neex te li ñu fay dégg en général ndax bu ñu waxalee dëgg rek man moo xam ku ku na ku nekk nekk sa sëriñ ah. ku neex boo waxalee dëgg xam nga ne fekke ndajaay ndajey ibaadu yi moo ëpp solo fopp fekke ndaje boo xam ne dañu ne xalifa diwa ko jiite si ci suñu réew yi si si parce que gars yi ñu fa wax daraay daraay alquran daraay sunna daanaka dara raggalante ginnaaw wax yoo xamante ni nii ñépp da nga koy dégg xam ne lii demewul nii waaw alors que ibaadu yi même man bu dee man dama ne ñoom man gars yi bon ñoom idéologique yooyu mais yow boo demee ñoom liñ lay wax yow téyel sa alquran boo téyel sa alquran de lu ñu wax ne ni aaya bi wax même duñ fi nekk di tekki tekki mbir yi loo xam ne lu leen neex mooy dañuy ñëw baax na ma ñoom dañuy kolewu ci mbir mi waaw wax la aaya bi waaw inna alladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fi naari jahannama wax la loolu suñu boroom nee na inna alladina kafaru ñii nga xam ne dañoo weddi min ahlil kitaabi bokk ci les gens du livre ñi joxoon téere wal mushrikiina ak bokkaalekatu yàlla yi fii naari jahannam moom nga biir jahannam mais loolu dégg ko moo ëpp mais gars damaa foog dañoo wéri di ñu ayat alquran ngay tëkkaleeg dégg lu leneen lu wuteeg moom xadiis yonent mi alei satu salaam ngay tëkkaleeg leneen lu keneen bind yow ki kiy wax loolu man kiy xalaat loolu dama foog ne dafa dafa dafa départ dafa am problème moom vraiment kooku moom kenn ginu koo kati kiit yi kay na non vraiment il est il est dans dans dans dans une ignorance totale yow lu ëpp sëriñ bind ak lu mu wax lu mu màgg màgg màgg màgg màgg xadiis bu wëri ci yonent ma lay sarsam mais c'est que mais mais dañ dul sax lu ñuy comparer dañ dul sax lu xam nga lii rien que di ko wax nii rek yow tem ñu lay tuumaal sam xel est sam xel baax na man mii di ko wax kese ah di jéema kii nii rek tem ku xam dëgg-dëgg danaan mais ça est-ce que xel mi baax na mais on est obligé wàcc ci bassesse yii nii di wax lu mel nii waaw parce que loolu il faut mooy ce n'est pas comparable wala tak fala taqi subna abdillahi bil fudala inna al kawakiba yukhfiha sinimaaru loolu la bi wax ci raaya ibn abdillah di suñu sang ñun ñépp tax ñu nefi muy yonent bi sallallahu alayhi wa bu leen ko boole waaw bu ngeen di tànn di wax ay ñu baax ñi ci lépp nag ci ay wax ay jëf haj yu doxalin tëralin hein yoon bu te ñépp ñu baax ñépp sax yoonam mooy seen yoon voilà ni ñu fay accès rek ka wute waaye ci yoon wi lañ ne ci yoonam lañ ne bu leen comparer kooko keneen waaw bu leen def piyaas ak naan yooyu di gëndale déet mukk moom bokkul au-dessus du lot yi sax dafay newul waaw waaw dafa chapeauté yooyu yépp comme ni mu chapeauté makaarimul axlaaq ndax makaarimul axlaaq du dara lul fraction qat'a min bahrihi comme niñ ko waxoon moom alayhi salaatu wassalaam fraction de toq la mu génnee ci ci li nga xam ne mooy géejëm kon kooku mënoo ñëw ci jël fraction de loolu daggitu ndox euh, toq ndox boobu di ko comparer géej gi dañ naan la yow est-ce que xel baax na képp nag kuy comparer yooyu di am sikki sàkk yi wax ji ñu ne fekke ndajem ibaadu boo xamante ni ab conférence la boo xam ne daj liñ fay wax mooy moom loolu la yonent ma suñu borom nee na xadiis yi nee nañu yonent ma saa saa moo gën fopp foo xamante ne wo wax leen sëriñ bu leen neex bu ñëw ci seen xel mu nga fa te waxuñu fa alxuraan waxuñu fa sunna fekk fële moo gën téeméeri junni mais mënuñu ko sax en fait mooy chiffre yi exister da koo la natt ci ni nga xam ne ndaje male ni mu gën a fopp junni yoon ndaje yi beneen bu wuteeg bu mel noonu voilà non yonent bi alei salaatu kon kooku bu ñëwee foofu dinañ wax affaire u dajjal affaire u masalaay dajjal mais Sénégal ne ko fay leeral lu bari parce que gars yi surtout rajo moom doo ko dégg jamais au plus grand jamais waaw parce que réewum mu jaamala lañ raayalante gannaaw ci ay caaxaan ba moo tax ah population bi ñu ci ëpp sànku ndax dañoo jàpp ne lii bu dul woon dëgg ñoom sëriñ diw waxuñ leen dara mais loolu sax moo gën wane ne gravité gi voilà te ñooñu it <coughs> moo mooy ci mooy parce que affaire yi ñoo wëlbatiku léegi dañoo mujj ñi xam mujj nekk ay lambda nan lañ nekk lambda parce que dañu lambda yi ñoo am doole ci ñoom waaw lambda ñoo am doole ci ñoom ñu leen di suivre suivre goo xam ne daanaka léegi ñoom ñoo ñoom ñi xam ñooy suivre lambda yi polémique bu bu bu bu bu bu ay journalistes yi génne wala ay yooyu population bi émotion yi kii gi il faut mu nekk ci waaw ba pare ànd ceeg ñoom nañu ko gisee parce que lool moo tendance waaw kon kooku kay mooy ki nga xam ne vraiment moom mu mujj nekk lamda waaw huwa abul lamda mooy bàyyi lamda yépp te nag waru ko woon ndax buur yàlla am na lu mu ko xamal loolu nag moo ñu dal bu ñëwee ba rey al amru bil ma'ruf ak an nahyu anil munkar nga xam ne moo taxoon ñu ne ñu gën xeet yi gën looloo waraloon waaye ba ñu ko bawee loolu noonu kon ñun ñu nekk feneen antum kuntum xayra ummatin yéen yéen de nekk ngeen te dañu won won nekkoon ngeen neena nekk xayra umma gën ci euh, euh, xeet woo xam ne bu suñu borom génn ci nit ñi waaye nag mooy ngeen di condition yi foog mu ngeen matal ta'muruna bil ma'ruf ngeen di digle lu baax hein wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ngeen di tere ay caay-caay ak lu wuteeg dëgg waaw wa tu'minuna billah te ngeen ragal yàlla léegi nag bu ñëwee ba yooyu ñoo ko gën a sori ku ci nekk sax ñu def la noon ku ci nekk ñu def la noon di la xeex ak lépp lu ñu am ci kàttan ak doole ak lépp loo xam ne moom lañ mën a toje sa bopp waaw bu boobaa nag kon mooy la taxoon ñu ñuy tàgge newu fa te al hukmu yaduru ma'a illatihi haythu darat wujudan wa adama te nag atte day wër wër loog tax tax ba li taxoon bu fi nee mu ne fi bu fi newatul newatu fi kon nag bu ñu neenalee loolu kon mooy ñun ñu ngi neenal li nga xam ne moo taxoon suñu borom doon ñu tagg te bu boobaa kon nekkatuñu ko waaw nekkatuñu ko kay parce que ana lan mooy suñu différence ak kuffaar yi ñu jiitu woon minal yahuudi wan nasaara ñi nga xam ne sànq wax alquran wax na ko hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ñu jox leen tawraat ngir ñu appliquer appliquer wuñu ko ñu teg ko fële di appliquer seeni bànneex ak li nga xam ne moo neex ñoom diw ak ñoom daa li neex ñoom diw ak ñoom daa loolu kese moo fi am léegi nag bu boobaa ah ñu nit kamasalil ximaar yi rek lañuy doon bu fi kenn wax dara laa wax alxuraan a ko wax waaw la dal ñoo ñuy dal waaw moo tax mu doon wax alxuraan lu bari lool looloo yonent ma ne sax sax sa ñii nañ def attention parce que am na ñu leen fi jiitoon wadrib lahum mathala tegal leen saddal leen mathal asxaabal qaryati ñi mel nii gis nga ba ñu weddee yonent yàlla yu sax sax faatu ci mais dama leen a mbugal kon nag ñii nañu def attention voilà parce que fa ñoom nit def jaaroon euh, la leen fay dal ay duma dal leen yow boo ci jaaree mooy yow. danaa nga bëggay duma dal la loolu kese la léegi kon ah <laughs> baax na baax na léegi <laughs> ah, kon eh, mooy bu boobaa buñ agsee foofu insha allah dinañ gis affaire masalay masiixu dajjaal waaw saxaaba boobu bu boobaa dinañ gis mooy kan taalat commencé ah ah taala commencé <laughs> waaw léegi kon Seydina Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu taala anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne haadihi ba ñëwee bay gis Medina di gis kii mu ne haadihi Taaba wa haadaa Uhudun jabalun yuhibbunaa wa nuhibbuhu kon mooy mu ne lii de mooy dëkk bu sell bi Taaba ngoog waaw Tayba am na ci yeneen dinañ gis ci Masiixu Dajjaal waaye wala grand kii bi rek mooy foofu it da ko doon wax mu këdd tànkam ci suuf moom alayhi salaam ne hada hadihi Taaba hadihi Tayba waaw Taaba ngi dëkk bu sell baa ngi Tayba voilà moo tax kàcc kii euh, jaahil bi bi bi doon wax caaxaankat bi ab Sénégalais la boole nañ ko ci sëriñ si selon les critères de sëriñ des sénégalais voilà mooy ci critères yooyu moom sëriñ la waaye caaxaankat la ñuy wax mu naan taaba euh, euh, Medina tur bi ci teps la jóge en plus mu dëgëru fit di ko wax di ko wax ci rajo bi ci télé bi maanaam lan télé bi baal rajo bi télé la woon télé mu koy wax mais comme ko xam ne ne ñi nekk en face xamuñu ko xamuñu ko parce que affaire showbiz yooyu la waaw xamuñu ko tam même bu foog naa ko ko ci xamoon sax doo ko ñemee yenn yi di ko répliquer yenn yi mu naan taaba ci Thebes la jóge dëkku égyptien boobu eh, naan Médina est-ce que xam nga di jaay mel ni nag ku fi wax lu xam-xam quoi monde Sénégal daa bari caaxaankat quoi vraiment dafa bari ay caaxaankat yoo xam ne bu doon réewum julli la noppi loo nañ leen bu yàgg wala ñu dog seen baat wallahi loolu la doon ah. waaw ñu dóor leen duur yu metti dóor leen ay yar tanzir leen bu baax tere leen plateau yi dootuñu wax sinon ñu teg leen daan yu gina a metti yooyu mu ne gaa yi naan est-ce que xam ngeen ni Medina waaw Medina gii nii ni mu tuddoon Teps ci Teps la jóge Teps dëkkub égyptien bu kiiwu pharaon yooyu la taaba ndax mu ngi naan taaba taaba tayba googu mooy teb su quoi subhaanallah allahu akbar ñooñu moo tax moo tax gis ngi fal nu continuer fal nañ continuer ñun léegi mu ne kon haadihi taaba taaba ngoog hee taaba ngoog taaba mooy dëkk bi Medina ngo wa hada Uhud yeneen tool yi saa ne Uhud a ngi kontaan jabalun montagne la boo xam ne nag yuhibbuna daf ñoo bëgg ko am na ñoo xam kii xëcc da doon kii kaala bi kontaan moom alayhi salaatu wa salaam naan naan ni naan kii wa ngoog Uhud a ngoog montagne la boo xam ne daf ñoo sopp ñu sopp ko waaw montagne yi dañoo sopp yonent mi alayhi salaam gis nañ keroog bi ñuy gis tarjama ñoom Seydina waa waa en cas bi ñuy gis ñoom ñépp waa al ashara al mubashirina bil janna yonent ma saab saab bi mu yéegee ci montagne Hira benn bi Hira la wax Hira yëngatu mu këdd ko ci benn riwaay ne ko usbut Hira ne ko yemal Hira newul ci sa kaw lu dul yonent ak siddiq ak shahid Uhud tamit noonu la def mu ne Uhud di yëngatu mu ne ko usbut Uhud Uhud yemal ah bul yëngatu newul ci kaw sa kaw lu dul yonent ak siddiq muy seydna Abu Bakr ak shahid ñoom seydna Omar seydna Uthman seydna Ali seydna Abu Ubayda ñoo ñoom kële ñoom Talha Talha ibn Ubaydillah Allah ak ñooñu rek ñoom Sa'd ibn Abi ñoom kii ñoom tudd ñoom az-Zubayr ibn Awwam ta'ala anhu hmm? waaw mu ne jabalun ay waay Uhud de montagne la boo xam ne yuhibbuna bu ñu sopp la woon uhibbu ñu sopp ko moo tax jullit bu ne daa bu xam Uhud da koy sopp parce que yonent ma ne sa sam dafa sopp nag bu dee yi xeer yi ñooy sopp yonent ma lay sa sam ay way jële waay ñun nit ay way ñun nit lan moo ñu war a jamaadaat yi nga xam ne buur yàlla gàllu leen dara toggu leen jëf hein ñoom ñoo xam gëneelu yonent bale saar ak ki mu doon ba koy sopp mais ñun nag ñi nga xam ne wallahi buur yàlla nag lim ñu ci xamal nag en tant que doomu aadama ndax ñun la teral jox ñu formam ñu bokk moom forme mooy ñun ñu yor formam moom alayhi salaatu salaam hein mooy formam <laughs> lañ ñu jox mooy du lu ñu bokk sax <laughs> du ñoo ko bokk de ndax looy bokk ak nit daa fekk yow nga am ci mu am ci waaye moom bosam la ñu jox allahu akbar waaw muy Seydina Muhammad waaw moom mu jox ñu formam turam Seydina Muhammad ñu mel noonu <laughs> te moom it noonu la mel hein boppam forme boppam mu jox ñu ko waaye ñu dàq ba pare man li ma ci gën a garaaw nag mooy bu doon sax yéefér yi ba léegi ñoom ñu ngi ci ci ak lëndëm waaye ñi nga xam ne jullit lañu loolu lépp man laa man laa man laa nëbb de telle sorte xamoo ci moom dara ba war koo sopp sax rien que sopp gi nga xam ne mooy gi nga xam ne mooy gi minimum parce que nag bokk na nag ci gàllankoor yiñ yi tax duñu ko sopp wala duñ ko xam sax mooy liñ la doon wax keroog rek yaa ayyuha li alquran waxoon yaa ayyuha alladina amanu inna kathiran min al ahbaari wa ruhbaani la ya'kuluuna amwaala annaasi bil baatili wa yasudduuna an bari na ci prêtre yi rabbin yi du ñoom ñëm nag ah, bari na ci prêtre yi gis nga prêtre yi ngay gis ak bari caaxaankat waaw inna kathiran min al ahbaari war ruhbaan bari na ci prêtre yeeg mooy gaa yi ñoom euh, rabbin yeeg prêtre yi di nekk ci monastère yi naan dañuy lëlu ngir jaamu borom deeg mu ne gis nga ñu bari ci ñoom la yàquluuna waat naa ne dañuy ndóof bi lekk am waala naasi alalul ñi bil ci caaxaan mooy gis nga bés buñ la gëmloo ba nga jàpp ne ñoom ñii ñu ngi ci dara newuñ ci tus waaw li ci poosu nit ñi rekk la ñuy diir te loolu nag wax naa la ne fais attention loolu képp koo xam ne danga ne nitu diine nga walla yooyu mel ni ñoom yéen ak ñoom a yem waaw yow takkulu amwaala naasi bil baatil dangay lekk alalu nit ñi ci caaxaan ak neen wa yasudduuna an sabilillah boobu moom moo ci gën a mooy xam nga lekk alalu nit lu garaaw la parce que bokk na sax ci charia li tax mu ñëw ci objectif mi mooy sàmm alalu doomu aadama bi waaw ba moo tax bari na yoo xam ne dañ naan la yii nii farata la waaye bu dee ne boo boo demee di ko defi sa alal jooy ragal sa alal yow ragal nga alal ji sànku bu boobaa loolu dokkul farata ngànt la waaw waaw parce que alal joo xam ne da ngay bañ mu sànku loolu ngànt la ngir nga bañ a dem sax ci mbooloo julli ji mbooloo kese ala ak même uti yenn ndox ngir jàpp iti uti ndox ngir jàpp boo demee alal da ngay ragal bu sànku sànku waxuma nag waxuma nag yow nga nekk ci yoo xam ne yow leer na la bu sànku mais nga toog déedéet loolu yooyu yëpp ay ngànt la kon pour wan xifdul mal dafa am solo te moo tax ku sàcc dagg leen loxoom la wax as-saariqu was-saariqatu faqta'u aw aydiyahuma dagg leen ko muy seenu pay nekk nag li nga xam ne nag nakaal lay doon mooy loo xam ne day day dissuasif ñu ci des ku ko gis xam ne oh ñun de kon de bu ma ko defee lii yoo ñuy dal waaw <laughs> xam nga xoola lii mooy riwaaye imaam Buxaari bi xoola riwaaya imaam Abu Humayd ba léegi ci imaam Muslim mooy <coughs> shurah yi nag shurah yi ñoo ko tudde loolu ki ci kitaabul xaj ah, la ko imaam Muslim indi shurah yi tudde ko baabu Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu baabu buntu Uhudun Uhud a ngi am montagne la boo xam ne yuhibbuna mooy fa xare ba amoon mooy montagne boobu ghazwatu Uhud Uhudun waqatul ghumam foofu la montagne boobu la ñuy wax nii moom la yonent ma lay saa saa mu ne jabalul montagne la nuhibbuhu yuhibbuna bu ñu sopp wa nuhibbuhu ñu daal di koy sopp ñun yonent bi alayhi salaatu salaam xoola lim wax foofu imaam muslim mu ne haddathana abdullah ibn maslama alqanabi mu ne mu ne nettali nañu abdullah ibn maslama di alqanabi qaala mu ne haddathana sulaymaan ibn bilaal gis nga mu ngi noonu jàllale baa ngoog fi mu ko bokk imaam al rahmatullahi alayhi kon mu ne haddathana nettali nañu moom kan moo wax loolu muy alqaanabi abdallah ibn maslama ibn qaanab alqaanabi taalibi la woon nag ci al imam malik ibn anas ibn anas seydina imam malik ah xam nga fële imam al buxaari danoon xaddatanaa xaalid ibn maxlad qaala xaddatanaa suleymaan ibn bilaal imam muslim nag moom dane xaddatanaa abdallah ibn maslama ibn ibn Maslama al-Qa'nabi qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Sulaymaanu muy Sulaymaan Sulaymaan ibn Bilaal mooy Sulaymaan ibn mu ne an Amr ibn Yahya mooy Amr ibn Yahya al maazini bi nga xam ne moom lañ gisoon sànq muy Amr ibn Yahya al-Maazini mu ne foofu lañ déedéet an Abbaas mu jële ci Abbaas ibn Sal mooy càll la ba an abi Humayd abi Humayd mu ne radiyallahu ta'ala xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk dañu génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog xareb Tabuk mu ne wasaaqa alxadiisa wa fii imaam Muslim mu ne wasaaqa mooy mu indi conduire wax alxadiisa xadiis bi mooy nettali bi wa fii am na nag ca biir ci nettali bi mooy da ko daf ko résumé waaw mooy indiwul daa mun ci sute mu ne fii bokk na ci nettali ba Abu Humayd di nettali woon as-Sa'idi mu ne summa aqbalnaa ñu ginnaaw gi ñu dëgmal hatta qadimnaa Waadil ñuy dëgmale Waadil xadiis eh, bii nii gisoon nañ ko fan yee mooy xam nga kan moo solo woon noonu biñ naan eh, Abu Humayd dafa solo woon ne yonent ma ne saasaan bi ñu doon dem Tabuk dafa romb benn tool benn jigéen boo xam ne mooy bi mu naan ko Euh, bi mu ne saxaaba yi léegi à peu leen li nekk ci tool bi à peu leen li nekk ci tool bi après man moom mu à peu ne ndaw si li fi nekk nii mooy jàppal li fi nekk li fi nekk takk la takk ko ñun dañu nekk ci yoon après dinañ la delloo dinañ la fay après dinañ la delloo moom lañ gisoon jotaay gi weesu ne jaar na fa ba delloo xadiis boobu noonu xam nga dañ la waxoon ne nañ ci ñëw ñu dem ba ci biñ waa waadil quraan mais ñu gis ne imaam Abu Humayd as-Sa'idi kat la mu doon wax dafa nekk loo xamante ne nii la mu doon wax dafa nekkoon loo xamante ne nii dafa am relation ak fin fin wu Medina mooy buy accès Medina man ñu ne woon nañ bàyyi nag ba foofu doo koo wax voilà lool gi nag ñun nag dañ ciy jël riwaaya bi ci gën a wér muy muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an mooy bi kon mu ne biñ ñëwee xatta aqbalna xatta aqbalna summa aqbalna xatta qadimna waadil qura ba ni nga xam ne lañuy agsee waadil qura ah ba ni ñuy agsee waadil qura léegi mu ne yonent ma lay saa fa inni musri' fa man sha'a minkum fal yusri' ma'i man mooy damay damay gaaw cette fois-ci léegi mooy dafa yàkkamti ndax yonent bi sa saa bu génnoon da doon yàkkamtee delluwaat waaw Madinatul Munawwara Allah Allah ala saakiniha afdalu ala saakiniha afdalu salaati wassalaam da doon yàkkamtee ñëwaat Medina xam nga loolu nit ñi da lay boo boo amee nostalgie ab dëkk waaw waaw boo fay dellu kontaan yow day mel ni non coono goo man di coono wu ngir agsi fa du nekk dara ko wax waaw tellement ni ngay kontaane waaw yonent léegi nag mu ne <clears throat> bi nga xam ne ci lañuy dëgmal noonu ba agsi waadil xuraa yonent ma lay saab-saab ne leen man dama damay gaaw mooy léegi nag damay gaaw ngir teelu àgg mel ne képp koo xam ne bëgg naa gaaw ak man ah na def ni man mooy na gaaw mooy rëppatal léegi kon ñu gaaw léegi nag ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg ki dox ndànk ba kero ñuy agsi ñooñu garaawul ñoom mën nañoo def loolu waaw léegi nag yonent mi aleyhi salaatu salaam Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu léegi nag mu ne ñu rëppatal nag ah ñeen nag ñu rëppatal wa man shaa mu ne mu ne fa man shaa fa man shaa minkum fal yusri' ma'i na ànd ak man ñu gaaw wa man fal yamkus ku kii nag mooy na jël rythme rythme ma waaw rythme am bi doon jël dox ndànk ba ni muy agsee Medina voilà mu ne fa xarañ naa hatta ashrafna ala al-Madina ñu génn nag ba ni ñuy agsee ba ñi nga xam ne ci la ñuy séene Medina ah ba ni nga xam ne la ñuy Medina. yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na moom Abu Sa'id mu Abu euh, Humayd radiyallahu anhu mu ne fa qaala yonent bi aleyhi salaatu salaam ne haadihi Taaba wa haadaa Uhud wa huwa jabalun yuhibbunaa wa nuhibbuhu mu ne haadihi Taaba yarhamukallah mu ne haadihi Taaba bam gaawee ñëw gis ja ne haadihi Tayba Taaba lii mooy Taaba ngoog ba pare mu ne wa wa wa hada Uhud ay waay Uhud a ngi xool leen Uhud a ngi waay <laughs> ay waay Uhud a ngoogu moom nag huwa jabalun am montagne la boo xam ne yuhibbuna daf ñoo sopp wa nuhibbuhu ñu daal di koy sopp Allah Allah waaw kon nag mu ngi noonu war am na beneen kii dane ci riwaay imaam muslim mu ne eh, Seydina Anas mu ne nadara rasulullah sallallahu alayhi la boo xam ne daf ñu sopp ko ah am na beneen buñ la doon wax am na beneen boo xam ne yi Abu Humayd moo ko nettale hein ah? léegi nag nañu xool xadiis bi nekk ci saxiixu imaamul bi ne ci saxiixu imaam al Buxaariyu raxmatullaahi boobu kan la boobu nag du Seydina Abu Xumayd boobu Seydina Anas Seydina Anas Seydina Anas non non xoola Seydina Anas parce que foog naa benn affaire moo mooy euh, pour pour ñu def tarjamam benn yoon hein parce que sinon dañ koy tudd ni ah dañ koy tudd rek en dément ah parce que j'ai vu que je pensais que affaire bi doon euh, kii mais euh, je pense que ni ñuy def waaye jotaay bii di ñëw hein non bii di ñëw parce que wala rek loolu ah ñu def ko ñu def comme que fii xadiis yu bari moo ko fi nettali hein mooy ñu gis tarjama Seydina Anas insha allah hein bu ngeen bu dee baax na rek bu ngeen gisee ne ça fait parce que laa tay du du mën a ne parce que c'est trop tard comme que moo ñundil xadiis yu bari hmm? te moom nañ ko gis bu yàgg yàgg yàgg moom Mawlaana Ibn Abbaas mais Mawlaana Ibn Abbaas dañuy bàyyi beneen mais moom mii Seydina naa bii di ñëw insha allah eh, eh, bala ñoo continuer gis eh, tarjama Seydina Maalik radiyallahu anhu moom nag càll ci euh, dafa solo imaam al Buxaari rahmatullah alayhi moo ko nettali moo nettali moom moo ko nettali ci saxiixam ci kitaabul jihaadi wa siyar di wax ba léegi ci lii yonent mi alayhi salaatu salaam wax ne Uhud de eh, montagne la boo xam ne daf ñoo sopp ñu daal di koy sopp foofu imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa Qutayba Qutayba ibn Sa'iid al-Baghlaani qaala haddasanaa Ya'quub an Amr an Anas ibn Maalik radiyallaahu anhu anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam qaala li Abii Talha loolu nag mooy xadiis bu gudd la mais ñun nañu sëte loolu lépp ba bi nga xam ne moo ñu soxla voilà voilà léegi voilà léegi léegi nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem Eh, sauf que sauf que fii nii eh, te lool gisoon nañ ko hein eh, mooy du du bon du kii du kii du du du du nekkul woon nu tudd Tabuk waaye mooy xam nga lu mel nii dañ ko gisoon boo fàttale ko mooy boobu nag Xaybar la jóge woon yeneen tubaab saa saam ba mu jógee Xaybar it xareb Xaybar it di ñëw di ñëw Medina it def na loolu waaw. ñëw bay jege dëkk bi daal di kontaan boobu nag sëy na anas mu ngi ko nettali woon tamit mooy liñ la doon wax sànq mooy càllale boobu mu ne xatta ida ñu daal di dox xatta ida ashrafna ala al madina ba ni ñuy séeni madina nadara ila fa qaal yonent ma lay xool Uhud ne hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu comme bu mujj bim ah, ne moom sëy na anas radiyallahu taala anhu mu ne nadara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila Uhud fa qaala inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu Uhud de montagne la moom dañoo sopp ñu sopp bii nag Xaybar lañ jóge woon la imaam Anas wax mooy da ko def Xaybar defaat ko fii mu ne hada jabalun mu xool Uhud ne hada jabalun montagne ngi de boo xam ne yuhibbuna dañu sopp wa nuhibbu ñu daal di koy sopp foofa nag ca ca ca xaybar dana woon summa nazara ila madina ginnaaw bi xool dëkk bi Medina mu ne allahumma inni uharrimu ma bayna labatayha bi mithli dëkk bi ne allahumma buur yàlla inni man maa def sanctuaire maa bayna labatayha diggante ñaari quartier mi mooy ñaari ñaari kii extrémité Medina mooy Medina ki yépp lu bëgg a wax waaw bi misli maa ko def xaram comme li lu mel ni keem li Seydina Ibrahim defoon Makka def ko xaraman waaw allahumma buur yàlla baarik lahum yàlla na nga leen barkeel fii muddihim ci seen mudd yi wa sa'ihim ak seen saa yi voilà lool Uhud lool Xaybar la woon léegi fii nag bii nag moom ñu gis nii bu imaam Abu Humayd as-Sa'idi moom kan la woon fii la woon mu ngi xewoon fan kii bi nga xam ne ci la jóge Tabuk ah ah léegi nag euh, euh, comment on va faire hmm? parce que am na lu des tuuti rek tuutee ci des rek hmm, hmm, ñu ñu daldi ah. wala loolu nañ ko wax rek mu jeex en tout cas leeraloon nañ ko ca dugg ca gàddaay ga <laughs> ca gàddaay ga leeraloon nañu ca gàddaay ga leeraloon nañu ko wala imaam al Buxaari yi dane woon xaddatana abdullah ibnu muhammad lii mooy suñu dernier xadiis tey insha allah ci lañuy pare ah hein te ñaari xadiis rek la lañuy wax après ñu bàll ciy pare ah mu ne kon bu njëkk bi mu ne xaddatanaa ali ne xaddatanaa nettali nañu ali eh? imaam albuxaari ali ibn abdillah muy sëriñam di ali ibn abdillah eh, mais mooy kan ah kan mooy ali ibn abdillah non kooku boo ko xamul problème day am ah. léegi nag xalaatal man huwa ali ibn abdillah bi Allahu akbar xalaat ko mais Ibn al-Madini radiyallahu ta'ala mooy sëriñam bug bi gën a mag waaw daanaka waxoon naa la boo bëggee xam kuy Ali ibn al-Madini xoolal imaam al-Bukhari rek waaw bu boobaa di xam kan mooy Seydina Ali ibn Abdullah bi Ali ibn al-Madini kon mu ne ali ibn abdillah qaala mu ne xaddatana sufyan ibn uyayna qaala mu ne xaddatana nettane mu ne sami'tu dégg naa zuhri imaam az-zuhri an saa'ib ibn yazid mu jële ci saa'ib ibn yazid yaquulu mu ne adkuru maa ngi fàttaleku anni xarajtu ma'a al-ghilmaani ànd ak xale yi ila thaniyati al-wadaa'i dem ca thaniya al-wadaa' ah lan lañ faroon def natalaqaa rasulallah doon dajeeg yonent bi aleyhi salaam di ko accueillir di da di di dajeeg seet moom fekk mu jóge ci xare natalaqaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ah maqdamahu min ghazwati Tabuk jóge ba mu jógee xare Tabuk ah <laughs> lii nag mooy mooy mooy bi mujj bi voilà mooy xam nga ñaari xadiis la mais bu njëkk bi ñu wax sànq boobu dane rek dane kii dane adkuru anni xarajtu ma'a al-ghilmaani ila thaniyatil wadaa'i natalaqa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu jeex léegi bi ci tegu mu ne xaddatana abdullah ibn muhammad mu ne xaddatana kon nettali di moo ñu muhammad qaala mu ne haddasanaa neena nettal nañu Sufyaan di Sufyaan miñ la wasan an Zuhri mu jële ci imaam Zuhri Muhammad ibn Shihaab ibn Shihaab az-Zuhri rahmatullahi alayhi Abu Bakr an Saa'ib mu jële Saa'ib mooy ibn Yaziid mu ne adkuru anni xarajtu ma'a Sufyaan natalaqaa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ilaa thaniyatil wadaa' maqdamahu min ghazwati Tabuuk maa ngi fàttale ko man na Sa'ib ibn Yazid ñu nekk tout tànk génn di accueillir yonent mi alayhi salaatu salaam di ko gàttandu ila saniyatil wadaa'i ca saniyatil wadaa' bërëb boobu la nekk ci kaw Medina maqdamahu fekk mu ngi jóge min ghazwati Tabuk jóge ghazwatu Tabuk waa <laughs> kon xale yi dañu génn ba ñu yégee yonent mi alayhi salaatu alayhi mu ngi ñëw ñu génn di ko di ko dabu si di ko ci ah, accueillir é yeneen saa salaam jóge na Tabuk nag eh, xale yi génn léegi côté bii dinañ ci génne a ñëwaat même bu dee ne defoon nañ ko ah. ah ah même bu dee ne lii nii gisoon nañu ko de ak la ca imaam Ibnul Qayyim waxoon ñoom ñooñu lañu waxoon que ne mooy bañ doon gis affaire tala al badru alayna min thaniyatil wadaa hein loolu xam nga dañ naan gaay li siiw mooy ci hijra gi woon ba yonent sallallahu alayhi wasallam jógee Makka di ñëw loolu nag la imaam Ibnul Qayyim ne loolu nag moo dëgërul te loolu gisoon nañu ko te li koy dëgëral mooy xadiis bii nii Sayyidna Sa'ib ibn Yazid wax ñu ñu génn ci thaniyatul wadaa waaw talaa al badru alayna min saniyatil wadaa ne loolu noonu ci ghazwatu Tabuk lu jóge mais pas Makka parce que saniyatul wadaa ci noor bi la ne te Makka kuy dugg dina Makka ca sud bi ngay jóge kon nag naka lay mën a nekke même bu dee mooy li si loolu insha allah ci ñëwaat parce que je suis que bon ñu bari fàtte nañ ko ah wala it mën naa def lenn de ne bon ñun duñu ci ñëwaat ku ku bëgg am lu leer demal ci ba ñuy dugg ba yonent ma saa saam ci gàddaay gi muy dugg Medina léegi nag nga xool foofu traité woon nañ fi lii parce lii waxaat lay doon amaana sax noonu la def bon amaana yi ñu jëlaat ko mais loolu lépp on verra di ñëw insha allahu taala kon nag yonent ma saa saam kon agsi na Medina maa wax wax ñëw na de tala al badru weer wa fenk na nag alay naa ci ñun waa mi dina waay ay waay waa taaba ah waaw ñëwati na de fenk na fenk na <laughs> ah. kon loolu loolu kon agsi nañu agsi nañu insha kon ñu yem nii kon xarat Tabuk kon jeex